waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an akthari maa yudxilu nnaasa aljanna faqaala taqwallahi wa husnul xuluq wa su'ila an akthari maa yudxilu nnaasa annaar faqaala alfamu wal farj rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu taala wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon alimaamu alxaafid annawawi mu teg xadiis bii di six cent vingt-sept juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar ginnaaw biñ jeexalee buntu xadiis numéro six cent vingt-six bi ko jiitu woon ci buntu soixante-treize juróom ñaar fukk ak ñett di baabu xusnul xuluq buntu bi wax ci rafet jikko gisoon nañ xadis biñ gi mujj woon gis mooy te moom lañ gisoon bii weesu mu ne woon waan abi darda radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala ma min shay'in athqala fi miizani al-'abdi al-mu'mini yawma al-qiyaamati min husni al-xuluq bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bu bees muy comme niñ ko yëgle woon xadisu mawlaana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda ad-dawsi mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mu ngi tuddoon loolu la si noonu si baayu muus mu ndaw mi <coughs> boroom xam-xam yi wute bu baax ci turam radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na su ila rasulullah dañoo laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an li ëpp maa la nga xam ne yudxilu naasa liy dugal nit ñi aljanna ajjana waa la moo ëpp yonent bay saa luy dugal nit ñi ajjana lool lañ ko laaj fa qaala mu ne alayhi salaatu wa salaam taqwallahi ragal yàlla wa husnul xuluq ah taqwallah di teet borom bi tabaaraka wa taala wa husnul xuluq ak ragal ak rafet jikko léegi wasu yi nañu laajati ko am ak serima yudxilu lu ëpp lu ñuy dugal annaasa nit ñi annaara safara waaye yonent bi saa saa lan moo ëpp luy dugal nit ñi safara ginnaaw bi ñu la xamalee li ëpp luy dugal nit ñi àjjana fa qaala mu ne alfamu gémmiñ waaw mooy la ne ca biir làmmiñ ja wal farju ak pëy muy sexe bi waaw mu ne rawaahu soloo na ko at-Tirmidhi al imam <coughs> at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi <laughs> bilaadu Tirmidh fay bilaadu Tirmidh fu mu ne min Ouzbékistan ah xam nga Bukhara dëkkub imaamul Bukhari bi min Ouzbékistan muy dëkk yooyu nekk maa wara nahr nga xam ne ci jamono yi Abdul Malik ibn Marwan lañu ubbi Tirmidhi imaam at-Tirmidhi ak euh, keneen ki moom imaam at-Tirmidhi moo jiitu woon moom mu ngi gane àddina la deux cent neuf ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaam génn àddina la mooy soixante dix ans la jullu waaw ali moom al imaam Abu Isa ku doyoon la euh, euh, fu ne dugg na fa waaye jotul woon dugg Misra ak wër na fu nekk uti xam-xam waaye ki mu gënoon a taqalool mooy xaafidu euh, dunya di boroom xam-xamu addina al Bukhari rahmatullah alayhi moom la gënoon a taqalool waaw waaw <coughs> moom imaamu Tirmidhi après dafa dafa silmaxawoon voilà teewul mu ne bon nekkul dafa silmaxa après. Euh, mu bàyyi njàng mi ñu jàpp ne daal dem di yalwaane comme li nga xam ne ñu bari ci suñu façon réew yi noonu lañ jàpp ne nit koo xam ne am na handicap rek laago la wala euh, silmaxa la léegi ñoom jàpp nañ ne kooku moom yalwaani kese la war a def mukk waaw mukk mukk mukk imaamu Tirmidhi ku doyoon waar la <coughs> waaw te ni mu doon dégg noonu la ko doon mokkale waaw akbar ndax xel xol bu sell waaw xol boo xamante ne dafa sell boroomam kese la ci xajal taxoon nag waxu sangu boroomam bi alayhi di di sang bi boroomam teg ngir jaam yi muy alayhi salaatu wassalaam ay waxam daanaka lu mu ci déggoon moqal ko moom al imaam abu isa na tamit ci imaamu muslim ibn al abu daawud abu waxoon naa la moom moom afghanistan kii nag moom min uzbekistan ak tir foofu la nekk ci bilaadu ti euh, euh, euh, tey actuellement mooy Ouzbékistan te foofu fa la Bukhara nekk muy dëkku imaamul Bukhari di sëriñam rahmatullahi ala al jamii kon <coughs> moom moo ko solo mu ne waqaala mu ne xadiisun xadiis la xasanun bu baax saxiixun bu wér léegi kon laaj bi mooy ana est ce moom dongo ko ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad Hmm. Eh, ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal na koy solo waaye na ko noon al imaam ibnu Maaja al Qazwini rahmatullahi ala al jamii ñoom ñi ñoo ko bokk solo ñoo ko indi ci seen téere yi walillahi alhamdu wal minna léegi ah <coughs> ñu ñëw nan la ko al imaam at-Tirmidhi solo al imaam Abu Isa mu ngi ko di ah, yéen nga xadis ñu gisoon bii passé bu Abu Darda bi waxoon nañ la moo doon xadis waxuñ la ko woon 2002 mu tegaat même xadis fi na Abu Darda bi mais ci beneen façon bi nga xam ne moom lañ la waxoon fi mu naan wa inna saahiba husnil xuluq yokk ko ci la yablughu bihi darajata saahibi sawmi was-salaat muy 2003 xadis ginnaaw boobu xadis bii la ci teg bu Seydina Abu Hurayra muy xadis 2000 kat mu ne qaala mu ne kon abwaabul birri wassila an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa fi husnil xuluq mu ne abu kurayb xam nga xadiis bii ñu génn bii bi ñu mujjee wax léegi ne mooy 2003 bi biñ koy gis ci lu gaaw te ñoom ci abu kurayb la ko jëlewoon danoon haddasanaa abu kurayb qaala haddasanaa qabiisa bii nag ci moom la ko jëlewaat mu ne haddasanaa abu kurayb muhammad ibn al-alaa fii wax na turam ne muhammad ibn al-alaa muy Muhammad ibn al-Ala al-Hamadaniyu Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadaniyu al-Kufiyu rahmatullah alayhi sëriñ wa kutubu sitta ñoom ñépp qaala mu ne haddathana nettale ni Abdullah ibn Idris mu nekk ñu nettale ma Abdullah ibn Idris di Abdullah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad rahimahullah Abu Muhammad az-Za'afiriyu al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani abi mu ne ki ma nettali man dong di Abdallah mooy sama baay kon mooy ibn Idris di Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad Abu Abdillah moom itam az-Za'afiri al-Awdi az-Za'afiri al-Kufi rahmatullah ala al-jami' ah, an jaddi mooy famille Abdallah moo ko jële ci baayam di Idris baay ji di Idris ne an jaddi mooy maamu kan maamu këli Abdallah pas maamu Idris voilà Abdallah ibn Idris ibn Yazid jàppal Abdallah di doomi Idris di doomi Yazid kon bu ne sama baay ah, ah, Abdallah ibn Idris mu ne haddathani abi sama baay mooy Idris an jaddi mooy di mu jële ko ci sama maam man Abdallah muy Yazid voilà muy Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad ah, Abu Dawud moom moo doon dakkantalam comme ni rek al-Awdi Zaafiri al-Kufi rahmatullah ala al-jami' an Abi Hurayrata moom moo ko jële ci saydna Abu Hurayra moom Yazid rahimahullah mu jële ci saydna Abu Hurayra radiyallahu anhu qaal su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna fa qala taqwallahi wa husnul khuluq wa su'ila an akthari ma yudkhilu an-nas an-nar fa qala al-famu wal-farj hadha hadithun sahihun gharib voilà wa imam an-Nawawi Abdullah waxoon naa lu bari ñun <coughs> nusxa yi ñu yor dañ ciy fekk gharib mais moom buy wax nii di ñu ci gis xarib bi ah mu ne wa Abdallah ibn Idris huwa ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Awdi ah imaam al al at-Tirmidhi moo di lool ngir leeral eh, Abdallah ibn Idris mooy kan. rahmatullah alayhi kon nii la ko indee kon yeneen tubaab yi saa saam lëkkaale ginnaaw taxriib bi eh, Kanta ñoom imaamu Ahmad moom dana al Ajwafaani waaw dana yeneen tubaab yi saa saam imaamu Ahmad rahmatullah alayhi ak imaam Ibn Maaja su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yaliju bihi an-naasu an-naar fa qaala al-ajwafaani al-famu wal-farj wa su'ila an akthari ma yaliju bihi place yudxilu ah, dugg ah, mu ne husnul xuluq ah, kon eh, buñ ñëwee ci kon loolu taxrij bi léegi nag ñu ñëw ana lëkkaaleem ak suñu bunt bii nga xam ne moom la ñu nekk di baabu husnul xuluq eh, rafet jikko kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ginnaaw ci jataay bii ñu génn nga xam ne moom la ñu ne li gën a diis ci balance su jaam du goy way ngëm yàlla bi yawmal qiyaam amul lu muy teg ci balaasam jëf yu baaxam bu ndejoor bi <coughs> lu gën lu gën a diis rafet jikko nit ñi laaj ko suy la des koo laaj moom yonent bi alayhi salaam an aksari ma yudxilu an-nas al-janna waaye yonent way sa sa li ëpp li dugal nit ñi àjjana fa qaala taqwa allahi wa husnul xuluq mu ne ragal yàlla ak rafet jikko muy rafet jikko mu indi kon gis nga baabu husnul xuluq kon ñu ëpp ñu dugg àjjana daa fekk ñu rafet jikko am ragal yàlla rafet jikko loolu moo ëpp waa àjjana ñu fa ëpp luy la lii mooy seeni melo lii mooy seeni jikko waa kon ay baabu husnul xuluq kon nañu rafetal suñu jikko yi bu dee amuñu ko <laughs> waaw ndax kat xuffatil jannatu bil makaari wa xuffatin naaru bi shahawaat yeneen tubaab saa saa nee na safara dañ koo àjjana dañ koo ñage dañ koo clôturer wërale ko ci yu naqari yoo xam ne bakkan du ko bëgg mais da ngay bu dee borom bi taw féexalu la nga nga juddoo noonu yaay def effort bi di ko sukkandikoo nag ci moom laa xawla wala quwwata illa billah du ma am pexe ngir am ngërëmam du ma am pexe ngir am jikko yu rafet du ma am kàttan ngir am jikko yu rafet illa billah lu dul di ko jaare ci yàlla waaw moom ngay ñaan dagaan ko te li mu jàngale yonentaan yi mu wàcce ne ulaika alladhina hadahumullah fa bi hudahu muqtadi nga fexe kon yow yonent waaye saa saam li mu waxoon ci sangu jaami tudd yonent yu bari ne ba pare mu ne ulaika alladina hadahumullah gaa yoo jële ñooy ñooy ñam baax nga joxoñ leen joxoñ bu sori ndax kawe ñu kawe ñooy ña nga xam ne ñoom la yàlla gindi fa bi hudahum seen njub dañu newoon galeen seen boroom tegoon di yow Seydina Muhammad jaar ci waaw xëyntu ko alayhi salaatu wassalaam yow jullit bi yow itam noonu waaw mooy da ngay def effort boobu waaw li mu wax alquran ñooñu ni mu leen melale rawatina seen sang bii di alayhi salaatu wassalaam nga fexe noonu waaw dina metti mais c'est comme ça tu essayes comme ni waxoon bi passé euh, petit à petit l'oiseau fait son nid ndànk ndànk la jàpp golo ca ñaay ba kon gis ngi kon rafet jikko ñu ëpp ñuy dugg àjjana li leen fa dugal mooy ragal yàlla rafet jikko kon lëkkaale baa ngo léegi yeneen <coughs> njàngat yuñ mën a jàng ñu jëlee xadiis sayna Abu Hurayra ne su ila rasulullah dañoo laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dañuy xam ne kon xam laaj dafa bokk ci bunt yu mag yi nga xam ne ci la nit ki xam-xam waaw que lii bu ñu ko laajuloon yeneen tubaab yi saa saa ñu koy xam yii dafa nekk xam xam kumpa yoo xamante ne ni kenn bu ci asaalu woon ah non doo toog naan xalaat la ne waaye man de jàpp naa kon lii la quoi déedéet. kii mooy ki nga xam ne laa yantiqu anil hawa waaw in huwa illaa wahyu yuha la ko boroomam wax du waxee ci yéen nit ñi li ngeen xam ne bànneex lépp lu mu wax wahyu la mag ko déey mu wax leen ko moom alayhi lan moo ëpp luy dugal nit ñi ajjan mu ne taqwallah mooy di yàlla kon bala ñu agsi ci taqwallahi boobu kon di eh, eh, eh, laaj laaj bunt bu rëy la ci wàllu xam-xam waaw moo tax boroom xam-xam yi naan am na façon ñaar nit ñoo xam ne ñoom <coughs> booy miise ci kuy xam-xam kuy am xam-xam bul bul miise ci ñoom booy jàpp di yaakaar ku war am xam-xam ñaar ñu mel noonu bu yoboo sa yaakaar na tas ci ñoom koo xam ne dafa rëy waaw dafa rëy waaju rëy waaw <laughs> non moom xamul waaye ñi xam am nag nee na naa nee ruus naa dem di leen laaj parce que bon bon man nag ci ma toll ak yooyu dem di laaj ñoo xamante ne nii barke démb boo njaay lañ juddu wala même bu dee ne ñoo ma mag wala ñoo ma nangam ñun man sama maam ki mu doonoon xanaa bu ma demee xaw ma li ma fi sama maam bàyyil voilà waxu yooyu ngay dégg rek nationaliste africain yi nga xam ne xamuñu tous waaw nga xam ne seen ñu ngi ci der bu ñuul ak der bu der bu ñuul waaw waaw ñooñu ngay dégg ay boo demee dëkk ñu wax nag yoo xam ne dañ naan ay sëriñ lañ de. naan waaw ñoom moom moom boo jógee ba may jóge ci kër ga di dem di jàngi Arabie saoudite wala Algérie wala wala Maroc wala lool nee nañ ma boo demee waaw jëlal xam-xam wala waaye bu leen roy ci dara wala iyaazu billah moom kan la bëgg ko ñooñu ñooñu ñooñu gis ñooñu ñooñu gis takat nga ñuy wax yow yaakaar nga ne yow yow yow yow yow yow yow yow yow saoudien bi <coughs> marocain bi te ña muy wax mooy dafa dem ña muy jàngi ña ña koy jàngal nekkul ay n'importe qui ah nekkul ñi ngay gis ci bedd mi ñuy def ko ne non ñi nga xam ne ñoo téye xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi di ko doxal di ko jàngale di ko tas di ko leeral ñu ne la boo demee jëlelu xam-xam boobu waaye bu leen roy alors ñoo ñooñu defuñ lu dul roy la ñuy jàngee jàngale muy yow rien que boo leen gisee rek yow war nga am kersa yow. waaw sa sëriñ bi lay wax lool bu dee mooy sa baay xaw ma sa frère baay xaw ma sa lan wala mooy seen xalifa kër naan la waaw dinañ la may bourse parce que ñoo am nañ euh, nguur gi kuñ <laughs> demee rek jox leen kii diplomatique yeeg yooyu wu defal leen seen doom liñ bëgg ñu dem jàngi jidda <coughs> moom mooy wax loolu alors que moom boo ko xoolee lépp lu yeneen bay saasan di jàngale da ko tër ren waaw waaw trois jours yu ne mu xuub sikkim bi waaw diw ci muy leer waaw lépp apparence am la di nax taalibe yi noonu la fi newee di sol yére yu ngand di buubu yi yonent bay saasaam doon tere waaw doo ko mën a gis nisfu sàq jamais jàpp na ñi koy def sax da leen di ñaawal di leen kii wallahi bu dee nag xam na ne yonent bay saasaam noonu la meloon mu ngi koy ñaaw naa la kooku moom boo génne boppam ci lislaam moo ko génne boppam waaw ndax képp ko saboote lu yonent bay saasaam newoon yow yaa génne sa bopp ci yaa ko génne ku xamul nag dañ koy xamal waaw yow kooku mel noonu julleem julli taf taf lay def julli joo xam ne benn dal amu ci waaw xanaa buy jiite nit ñi rek lay tane tanelu te sax léeg buy jiite nit ñi bu fëggee balaa ciy fijjiwaat julli yi dara baaxul nga xam daal al musii salaati yi moom la defoon waaye nekk ci sax yi Seydina Abu Hurayra doon nettali radiyallahu anhu ñëw dugg ci jàkka gi julli ñaari rakk ñëw ci rent bay sasam nuyu ko mu ne ko demal nga julliwaat fa innaka lam tusalli ndax yow julli woowul waaw ndax rukon yeeg kii dara mat lool day mooy yi di ko di ko cof comme ganaar waaw waa ji noonu lay jullee moom daal amul fenn ki wàllu diine foo koy natte ludul ne sawaay il est ndaare quoi il na waxuma la amul moyen de non moyen mais il est médiocre euh, plus que médiocre mal mal liñ naan mal ay temps taa <laughs> gone nga def sëkki ñu defal la mal waxuma la médiocre mal moom moom ci mal yi la nekk moom ci bépp pratique religieuse waaw koor gi day font fii lay ñëw toog dog jotagul taalibe yi mu xaw lan doon ñu koy sa montra ma non daa moom moom moom garanti na jot na waaw dogloo ñëpp caaxaankat bu mel noonu ba pare naan la boo demee foofu na nga jël seen xam-xam waaye bu leen roy ci dara te tam la naan bu leen roy ci dara boo ko xoolee yonent bay saasaam la lay fàttali masha allah bu dee ku yàlla may sikkim mu ngi koy toppatoo ni ko yonent bay saasaam doon def di jëm di kaalawu ni yonent bay saasaam doon def di jéem di def solo ni yonent bay saasaam doon def di kale ay waxam ni ko yonent bay saasaam doon def buy lekk ni ko yonent bay saasaam doon def léegi nag ñu ne la kooku moom bu ko roy mooy bul roy yonent bay saasaam rek la wax loolu kese la la bëgg a wax léegi kan ngay roy ah moom mii mu minaabal nii ngay roy moom moom même bu dee rek bàyyi may ku man di doon am maama may ku man di doon am ku man di sant il est minaabal moom waaw moom noonu la mel ba pare nag ne la après ñu ne nag jox nañ la euh, euh, conseiller nañ la conseil bu baax man ngaa dem waa ji dem nag jóge fee ñàkk bopp dégg loolu nga xam ne moom la ko baayam la xaw ma nu mu kii wax mu ñëw di ko ndamoon ak naan waaw man moom baax na may dem samay bàyyi moo tax foofu dara laa fa jëlawul ñii ba pare nag di leen dénigrer di leen wax lu ñaaw dem te société boo xam ne dañ laa fat waaw fat la indi la seen dëkk jël loo xamante ne seen ah, di la di la fa ngay jàngi fayoo ko de yow xam nga ne loo fayoo ko dëgg ngaan waaw ñu toppatoo la lu nekk ñu defal la ko nga ñëw yow waroon nga am kersa boo gisoon sax population bi lu demewul noonu nga dem di ko nettali feneen di tas tax loolu bokk na ci ñaawe jëme ci say say mbokk yu la defal lu rafet waaw moo nit ki nga xam ne dañ ko invité kër jàmbur mu ñëw dël bi daaj ko ci nga xam ne jaabuwul ca kër ga bu demee di ko nettali yow ak mooma yem yaa dem dëkku jàmbur waaw naan ñoom naar yi nañu saay saaye man mi fa dem dëkk fa ma ne laa fa def lu ma la bindal téere la koo ci gis muy muuru ni jigéen ñi bëccëg gi nii di jéem a sori góor ñi bu guddi gi jotee wal iyaadu billah yow yaa mën a kàcc boo ci gisee ñenn léegi nga jël généraliser ko ñëpp te loolu ngay nettali jëw la yaa ngi yàq der waa réew moom ay jul ay jullit yaa ngi yàq seen der te boroom bi waxoon na wala yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtumuhu waaw te suuratul hujuraat yaw lu ñaaw yépp nga def waaw lu ñaaw yépp waaw loolu mooy tatabbu awratil mu'minin waaw di topp awraay jullit ñi buñ jàpp ne par kenn kenn la am réew boo demee yàq seen der yow na la leer na yow yaa ngi na garaaw parce que bu dee kenn la nga yàq deram kooku boo amee ci moom jot ko ak kii mën na la jéggal lu gaaw mais nga ñëw yàq deru tous les marocains waaw waaw marocains yi marocains yi yow say say <laughs> yow xamoo leen non bëccëg bi moom da nga naan ñoo fi gën a sell waaw <laughs> di muuru muurulu booy toog ci oto sax dara toog fet wet ñuy jóg ko def nii wa wax te bu guddi jotee ñu teg fulaar yi fële nekkal ko ci <laughs> walla iyaazu billaah léegi nga dem di ko nettali Sénégal fu nekk nag ak pour ne jéem bi ne man xam naa leen jéem depuis là-bas vingt ans. loolu yow après nga jàpp ne li yonent bay saa saa waxoon defoon xutba te tuddoon nañ ko fi ci kaw minbar ba met ne yaa ayyuhal ladina amanu bi lisaanihim walam yadxulil imaanu fi quluubihim wala yaa man amana bi lisaanihi walam yadxulil imaanu fi qalbihi laa tattabi'u bu dee ñu bari na laa tattabi'u awraatil muslimiin fa innahu man tatabba'a awraati al-muslimiin tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu fadahahu walaw kaana ala ala qa'ri wala fi qa'ri daarihi aw kamaa qaala alayhi salaatu wa salaam mu mer waaw ne yéen ñi nga xam ne yéen seen ngëm yàlla lépp ci seen làmmiñ la yem dëgguwul ci ñoom te dëggul ci seen xol yi moo tax façon yii ma la ko wax boo seetloo ñoom ñépp ngëm yàlla gi yépp ci làmmiñ la discours waaw un beau discours jëli aaya fii laal fii laal fii wan gaay yi ñoo gëm gëmuñ dara ba pare di xuurali baat di a kii xam ne ni ñuy galvaniser les foules ñoo ak dëggu wallaahi yaa ngi wax lu leeru dëggu defu ko xaaju la dëggu dëggu defu ko xaja xaaju ko sax waaw waaye c'est juste pour galvaniser les foules xëcc kii yi wan nañ kii yi dóor fii urawum lépp après xool combien de vues la am ci snap waaw snapchat yeeg whatsapp yeeg tel telegram yeeg youtube yi ana ñaata like a ko like ci facebook yi loolu lay seet waaw ñaata vue la am ñaataa ko télécharger discours am bi mu def waaw taxaw naan fu mu jëm nag d'ailleurs j'ai fait un discours là-dessus keroog je vous renvoie à mes nangam waaw nga xam ne xam-xamam jëm euh, yàlla yëpp ci làmmiñam lay suñu yonent way sa sa ne duggu mukk ci xol ndax bu duggoon ci xol bi dina am kersa boroomam gis ko muy xaw yu suturaay ay jullit waaw ba pare di ci yokk kooku day nekk yokkukat mën na ko gis ci ñenn mu ñëw généraliser ko ñëpp waaw leen nga yàq seen der boroom bi ne képp ku defal noonu jullit ñi di topp seen awra yi borom bi dina topp sa yos te boroom bi topp sa yos dina la weer même bu dee ñu sa diggu kër nga nekk moo tax seetal gaa yu mel noonu <coughs> dañuy jekk benn scandale bu garaw boo xam ne borom bi ñoom noonu lañ mel ci mbon borom bi doon leen suturaal ñu def lool borom bi mën na leen def ci si mais mën na leen ba ci kanam dañu fàtte foog nañoo nekk ci liñ ne waaye du jaas bala ñoo dee borom bi dina leen weer buñ jëndul ci loolu tuub waaw moo tax loolu c'est tellement grave c'est tellement grave kon <coughs> yonent bi alayhi salaam laaj dafa nekk buntu bu rëy ci wàllu diine waaw saxaaba yi góor ñeeg jigéen ñi ñëpp dañu doon fu nekk ñëw ci yonent bi alayhi salaam du ko laaj waaye bokk na leneen luñ ci jànge mooy dana su'ila xamul ki laaj mooy li am solo nekkul kan moo laaj laaj bi waaw bu doon ki laaj am na solo kononte moom dina sa'ala diw fulaanun rasulallahi wala sa'ala <coughs> jamaatun <coughs> sa'alat rijalun rasulallah am nay góor yoo xam ne diw diw la woon waaw ñoom ñoo laajoon yo rek déedéet li am solo nekkul lool li am solo mooy na laaj bi na jàngale mi leer waaw na laaj bi agsi ca kam war a agsi muy yonent bi alayhi salaam wala ki nga xam ne moo fi yor xam xam ba man koo leeral waaw ñépp man see jariñ ñoo su ila waaw majhul waaw nga xam ne kenn xamul kan mooy sujet bi rasulullah rasul <coughs> rasulullah ñu gis ci yow su ila eh, Muhammad ibn Abdillah mooy eh, boroom kilifa tamit ku yàlla dénk xam-xam dee ko woowe tamit titre ba ko yàlla jox boroom xam-xam la ci wàllu fëkk nga ne ah, qad su'ila fi yawmin min al ayyam al faqih <coughs> al ustad al faqih <coughs> diw waaw mais loolu lépp borom bi daal koo may nga naye ko ndax iñaan ñaan su'ila Moodu Njaay ah Moodu Njaay keroog laaj nañ ko moom booy gina yées nag mooy ki naan su'ila moomu <coughs> moom moo yées moom waaw ndax mu ngi def tanaabuz bil alqab jël tur yoo xam ne Muhammad nga naan ko moom wal iyaadu billah ah non kon ñu laaj yonent la sa sam li ëpp dañ ciy gis ne tamit kiy laaj ñii dañ doon laaj li ëpp solo ndax borom bi comme que dane faman zuhziha faman zuhziha 'anil naari wa udxila al jannata faqad faaz képp koo xamante ne ni soril nañ la mooy ubaida safara ah. dugal la àjjana kookoo texe ëllëg kon nag looloo jar waaw looloo jar a laaj parce que pompeel yeeg wax yépp ay niiw ak affaire bi wala côté transcendé affaire u xalaat yeeg affaire wala eh, quiétude ma ne mbir mi loo fi man di wax ci yooyu ngay xullee ba yow mal xiyaam duggoo àjjana yow dem safara yow moom kuttus la moo kuttus la te loolu dafa am solo moo tax saxaaba yi fu ne lañ doon jóge di laaj yonent bi sallallahu mu lan la ñuy def ngir dugg àjjana te sori safara